qaala samaaxatul imaam Salaahuddin At-Tijaani alayhi rahmatu wa ridwaanu rabbaani fil kanzil saani eh, min kitaabihi al-kunuuzil ashara wa fi fasli tajalli wa ta'addud wa tamas wa wa wa wa tahawul wa tabaddul wa tamassul wa tashakkul eh, ilaa aaxirihi qaala radiyallaahu ta'aalaa anhu wa ardaanaa bihi faqad tamassalat al-malaa'ikatu fi suurati al-jundi al-muqaatiliina yawma badrin wa kaanuu yuqaatiluuna al-kuffaara wa ya'siruunahum wa ya'siruunahum ma'a al-muslimiina euh, kon ba tey ñu ngi ci buntu yooyu ci al-Kanzistaani ñu ngi ci wàllu tamassul ci wàllu malaaka yi maanaam ak seen capacité bi nga xam ne moom lañu am ci di jël ay forme ci di feeñu euh, di représenter maanaam di jouer ay rôle voilà di représenter euh, loolu gisoon nañu ci ay misaal ci suñ jotaay yi weesu comme euh, bi nga xamante ne moom la ci yàlla Luut alayhi salaatu salaam nitam ñi biñ malaaka yi ñëwee nga xamante ne euh, biñ ñëwee dañoo jël jëmmi jëmmi doomu aadama waaw nga xam ne nit ñi ñëw nañ màbb nañ ñëw waaye yent yàlla Luut alayhi salaam xamul woon ni ñoom ay malaaka lañ mais nit ñi tamit ñeneen ñi xamuñu ko woon gis nañ leen mais xamuñu woon ay malaaka lañ moo tax ñu ne yent yàlla Luut alayhi salaam ñu ne ko inna rusulu rabbika la yasilu ilayk ñun sa yenent yàlla lañ duñu jote ci yow naka noonu eh, gisoon nañ ci ne yenente bi ne Seydina day jël form eh, eh, kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu te moom mooy ki Dihya ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu eh, xam ne daf ko daan jël gisoon ko ci ay forme yu bëree bëri <coughs> mu am ci ñoo xamante ne dañ koy xàmmee fii tamit mu am beneen sew-sew léeg-léeg mooy ne léeg-léeg ñi ko doon gis moom Seydina Jibril alayhi salaam doonu woon tànn ñu gis ko moom doon woon tànn ñooñu gis ko mel ne euh, ñenn ci ñi nga xamante ne doon nañ ko gis soxna ummu salama radiyallahu anha soxna aisha ummul mu'minina radiyallahu anha sayyidna euh, abdullah ibn abbas euh, radiyallahu ta'ala anhuma ak ñu mel ne ñoom xam ne léeg-léeg dañ daal gis sayyidna jibril alayhi salaam mu taxaw ak yeneen bi sallallahu mu koy am lu mu koy wax mais sauf que maanaam foofu malaaka bi moom tànnul ki koy gis voilà tànnul ki koy gis mais saxaaba bi euh, te loolu day wane doole doole spirituel bi saxaaba yi amoon radiyallahu anhum nga xamante ne ñoom dina am ci ñoom ñoo xamante ne dinañ dem ba nga xam ne dinañ mën di gis maanaam seen doole spirituel dafa kawe ba nga xamante ne malaaka bi su ñëwee di wax ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañ koy gis. bokkul ak fi nga xamante ne tamit malaaka yi maanaam ñoom dañuy ñëw. Euh, euh, ta tànn ñu gis ko comme xadiis Seydina Jibril alayhi salaam bi nga xamante ne Seydina Jibril alayhi salaam dafa euh, dafa ñëw di laajte lan mooy islam lan mooy iman lan mooy ihsan boobu moom dafa tànn ñu gis ko dégg nga gisoon nañ tamit bisu ko xot hmm? ay nekkul sourate Al Imran ba ci jotaay bi weesu ci ñaari jotaay yu weesu daanaka ci lañ taxawoon léegi mu nekkoon kon faqat dëgg-dëgg tamasalat maanaam jël na jëmm représenté woon al malaykatu malaaka yi fii suurati ci meloog al jund euh, al jund mooy euh, euh, armée gàngoor gi al muqaatiliina ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex yowma Badr bisu Badar bisu Badar dangay gis malaaka yi jël ay jëmm yor jëmm ñuy xeex wa kaanu te nekkoon nañu yuqaatiluna doon xeex ak ku alkufaar yi fii wa yasiruna hum te doon nañ leen jàpp maanaam di leen di leen jàpp prisonnier maal muslimiina ànd ak jullit ñi loolu tamit beneen euh, mbir la bu bu bu bu amoon nga xamante ne dañ daan ñëw taay jàpp kenn takk bu mu dëgër rek dañ kuy xeex ak kenn saa tëw tëkkoo kii rek benn malaaka ñëw njett ko waaw takk yeew wala léeg-léeg ngay xeex mu xeexe kenn jekki-jekki gis ne bopp bi dagg na waaw bu fekk boobu malaaka baa fa jaar maanaam kon loolu tamit ne wax ne malaaka yi maanaam même bu fekkente ne ay jëmmi ruux lañ jëmmi ruux yi dañuy mën a yor jëmmi maanaam forme euh, loolu point bu am solo la maanaam dinañ ci dellu si waat insha allah mais ñoom malaaka yi maanaam seen jëmm mooy jëmm ruux Euh, mais ruux yi esprit yi maanaam ruux yooyu dañuy mën bi euh, yor ay forme maanaam di wàcc ci àdduna bi di yor ay jëmm borom subhaanahu wa su nam ne benn mbir euh, malaaka bi nga xamante ne moom la wéer mbir moomu moom lay jël ruuxam maanaam mu def ko jëmm mbir moomu ba nga xamante ne su borom subhaanahu wa ta'ala bëggee mu yéegaat maanaam mu mu loolu yëkkatiku maanaam bi day yëkkatiku malaaka bi delluwaat fa mu nekkoon mais mais mais mais mais dootul mais bu boobaa dootul mën a jël beneen forme lu dul forme ruux boobu maanaam li nga xamante ne moom la jëloon. Euh, loolu dinañ ci gën a ñëw insha allahu taala dégg nga xaala mu wax Abu Burda ibn Nayyar radiyallahu anhu nee na parce ci saxaaba yi la radiyallahu anhu mu ne jiitu dikk na yawma badrin bisu badar bi salaasati arus ci ñetti bopp ñetti bopp waxam na fa wadaatuhunna maa ngi ko teg bayna yaday ci kanamu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi hmm? mu ne nee na fa ma ne ko am amma ra'saani ndaal ñaari bopp yii moom fa qataltuhumaa man mi maa leen rey ñaari yi moom ñii moom ñaar ñii maa leen rey wa amma ndaala saalis ñetteel bi nag fa inni naka man ra'aytu gis naa rajulan benn waay tawilan bu gudd bu jool qatalawu mu rey ko fa axadtu ma daal di jël ra'suhu boppam fa qaala ma rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ne zaaka fulaanun min al malaa'ika zaaka kooku fulaanun diw la min al ci malaa'ika yi xadis boobu ci noddabaat xadis mi ngi naan rawaahul imaam al-Bayhaqi moo ko solo dalaa dalaa'il mooy ci dalaa'il boobu ak awal Waaqidi ah aw Ibn Kasiir maanaam rahmatullah al jaami' euh, lii dafa am benn mbir buñ ciy xamee maanaam Yonent bi sallallahu alayhi bi mu ne kooku diw la euh, tudd na turam maanaam waxul rek na diw diw xam nga diw du du tur ah? mais mais bu ne kooku diw la ci malaaka yi maanaam moom mooy wax waxoon na turam. sauf que turam yegsiwul mooy ne obligé wul ñun ñu xam turam loolu lay tekki ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xam na monde malaaka yi xam na ni ñu ni ñu demee euh, ki nga xamante ne moom mooy saxaaba yi radiyallahu anhum am nañu xam-xam ci malaaka yi xam-xam boo xamante ne euh, yëgsiwul maanaam xamuñu ko wala boog li ëpp ci ñun xamuñu ko voilà et que monde malaaka nit ñi mën nañ cee am xam-xam am na ay composition yoo xamante ne moom lañu ñu nekkee ci asamaan yi ak noonu lañu nekkee ci biir euh, rôle yi nga xamante ne moom la ñuy ak xattaa malaaka yi nga xamante ne ñoom ñooy malaa'ikatul muqarrabuuna yi nga xamante ne ñoom ñoo féete kaw ñooñu ñëpp ah këru ah, ah, këru këru këru bi yu ne yi ah, ah mooy muhayyamuuna ak ñeneen ñi nga xamante ne dañoo bokk ci ñoom mais bokk tamit ci aaluuna yi maanaam gën leen a kawe ci aaluuna yi minal malaa'ikati ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne pourtant. Euh, am na ay doomu aadama yoo xam te ne am nañ xam-xam ci ñoom waaye doomu aadama yooyu ay doomu aadama yu spécial la ñuy doon daa iman maanaam duñ nekk doomu aadama bu nekk moom mooy am xam-xam ci ñooñu euh, et que malaayika yi tamit ay race lañ maanaam ay façon yu façon lañ ay xeet yu bari lañ ay seen ay form tamit dafa wute maanaam ci ni ñu melee dëgg dëgg ci seen xaqiqa ba nga xamante ne sax subhaanallah Euh, ku mel ne Cheikh Abdou euh, kii Cheikh Ahmad Mubarak euh, allamti radiyallahu anhu nee na sama sëriñ bi Cheikh muy Cheikh Abdou Dabakh radiyallahu anhu mu ne dégg naa ci moom muy wax ci malaaka yi ak seen ay xeet yi ñu nekke ak maanaam ni ñuy doxale ak seen ay melo ak ni ñu catégoriser woo maanaam mais di ci wax loo xamante ne yaakaaroon naa ne doomu aadama mënta xam loolu voilà tellement euh, da ciy xuutoon maanaam ba nga xamante ne ne dé xanaa kow lii doomu aadama waru ko mën a xam waaw mais fekk borom moom subhaanahu wa xamal na ko ko euh, maanaam loolu la catégorie malaaka yi mel voilà ñoom ñëpp ma maa noonu la doomu aadama mel tamit seen xam-xam ci malaaka yi ñoom ñëpp yamuñu li nga xam ne noonu lañ xam yenent bi sallallahu alayhi wasallam am na ci ay groupe malaaka yoo xamante ne wax nañu seen ay mbir bëri nañ ñoo xam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu seen ay mbir borom bi subhaanahu am na ñoo xamante ne tuddu na leen tudd nañ tuddal na leen ci alxuraan saa mu tudd euh, li nga xamante ne dëgg-dëgg mooy seen ay rôle mais yooyu tamit dafa bokk ci xam-xam yi nga xamante ne yenn nitu yàlla yi borom subhaanahu wa ta'aala da leen koy ubbee maanaam ñu comme que ñoom ak malaaka yi dañuy nekk ay acolytes maanaam ay euh, daanaka ay collègues ay acolytes la ñu doon euh, donc ñoom moom ñoom dinañ xaman maanaam moom en tout cas ñoom dinañ xam malaaka yi voilà ñoom ñoom dinañ xam malaaka yi dinañ leen xam bu baax a baax sax dinañ xam yu bari bari ci seen ay mbir loolu moom moo tax ku yaakaar ne euh, malaaka nit du ko gis xattaa ba ni mu bindoo maanaam nit du ko gis loolu mooy dalil bi wala ni moom mosu koo gis maanaam comme li nga xamante <laughs> voilà loolu moom voilà moom euh, mais borom subhaanahu wa taala lu muy am dëgg la waaye am na ñoo xamante ne daf leen di wan ñenn ci malaaka yi ñu ñu leen di gis te selon sax nitu yàlla bi maanaam yan xeeti malaaka lay lay maanaam ñoom ñoom ñoom lay lay gis maanaam ñoo koy feeñu ak yu mel noonu loolu day wane moom ban martaba la nekk maanaam léeg-léeg kenn ci nitu yàlla ne gis naa malaaka sàngam wala gis naa benn malaaka bu doon bu def lii bu wax lii bu néeg nàngam nangam bu demee moom ba mën a identifier malaaka ba wax ne malaaka bi lii la ak loolu lool raw moom mais pas ku tolloog ku ko raw mën na xam moom ban maqaama la ne juste parce que dafa wax ban xeetu malaaka la la la la gis walla la la la la am la la la la wala moom moo ko doon moo ko wax nangam ak nangam maanaam loolu nekkul loo xam ne lu jomb la voilà comme li imam al-Ghazali doon wax rek radiyallahu mu ne man dama doon weddi ne malaaka yàlla maanaam que nit mën na leen gis maanaam la mu ko daan weddi avant ñu euh, ne mais fi ma xamee ne weddi baaxul maanaam weddi bi bokk na ci liy wane ne baaxul te gravité bi moom mooy ne bi ma demee man ba am martaba marqaama bu ma war a mën a gisee ma malaaka yàlla daf ma ko xañ parce que ko doon weddi voilà moo tax exemple boobu lañuy joxe ak exemple maanaam ñaari exemple ak moom al-Junayd voilà radiyallahu anhu imam al-Junayd moom da daan dégg ñu naan nit dina jeex kii ci yàlla quoi maanaam comme buy zikar nii mën na jékki-jékki euh, tellement que dafa yëg sikar bi maanaam digganteem ak boromam ba nga xam ne boo ko dóoree jaasi du ko yëg affaire boobu nag nekkul lu tumuraanke ci man mais weddiwu ma ko ba mujj gi nag man ma xam lool lan la maanaam ma mujj ko tumuraanke na maanaam du lu yéem la nii mais xaw ma ko nag waaye ba ma demee maanaam ba dem naa ba dem ba xam ne ah d'accord effectivement dëgg la parce que dama kaa dund man kon yeneen bi sallallahu alayhi naa kooku day diw ci malaaka yi maanaam xam ne kon malaaka euh, maanaam malaaka yi am na xam-xam yoo xam te ne daa aju ci malaaka yi parce que malaaka yi plus nga leen di xam plus ngay xam aussi euh, seen ay spécificité maanaam ak nan la ñuy jaamoo yàlla ak yan moom mooy ñoom seen zikkar lan la ak seen xeeti jaamu yàlla seen julli yi parce que ñëpp tam nuroowuñu ci malaaka yi ni ñuy jaamu yàlla waaye daal ci ci ci ci lu néew borom bi subhaanahu wa ta'ala jàngal Euh, al ci alquran ak sunna jàngal nañu lu ay ay mbir yu bari bari ci malaaka yi yenn yi dañ koy wax wax boo xamante ne nit ñi dinañ ko dégg mais duñ xam lan la voilà comme mursalaat naziat safat taliyat zariyat adiyat ah ñooñu nga xamante ne ay xeeti malaaka lañ ah mais sauf que nit ñi ay naashitaat ah voilà sauf ko lu bari ci nit ñi euh, duñu xam ñan lañ maanaam duñu xam tamit nan lañ positionné woo ci asamaan yi ak tamit ñenn ñi nekk ci nekk ci gi gi ginnaaw maanaam ci jabarut maanaam ginnaaw diggante ñaar asamaan juróom juróom-ñaar ak kursi yu ñenn ñi nekk sax daanaka ci ci ci Hmm? voilà à partir de foofu nga xam ne foofu la malaaykatul muqarrabuna yi di ne di positionné woo voilà am am ñu am daal mu dabbiraat comme ni ko doon waxee ak ñu mel noonu ñëpp maanaam xeet yooyu noonu borom subhaanahu wa taala maanaam wax nañu seen ay mbir sauf que euh, daf koo wax mais euh, euh, ñi xam ñooñu rek ñoom ñooy xam ne ñii la yàlla lay wax voilà ñoom lay wax am ñoo xam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu wax seen ay mbir comme malaaka yi nga xamante ne bon alxuraan sax tudd na ko mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci euh, ci mbaggi doomu aadama di bind maanaam jëf yi ak yiw maanaam yooyu malaayika yooyu am na yeneen malaaka yoo xamante ne Euh, suba gi lañuy ñuy ñëw bu nit ñi di julli suba ak bu julli tàkkusaan maanaam ñu dem ñuy julli ñeneen ñi daal di ñëw mooy malaayka yooyu ñooñ tamit ay xeetu malaayka lañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal maanaam am na ñeneen ñu bari ñoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ay xeetu malaayka ñoo xamante ne euh, euh, mooy am na tamit alxafa mooy ñi nga xamante ne dañuy aar nit ñi kese te loolu alxuraan sax wax na ko wa arsala aleykum hafaza moom moo wàccee ci yéen moo yabal ci yéen ñi nga xamante ne dañ leen di aar voilà mais ak tamit ci asamaan si ni nga xamante ne ne asamaan yi maanaam malaaka ya fa nekk niñ gënee bëri fuuf malaaka yi nekk ci suuf si et que malaaka yi nekk ci suuf si ñu gënee bëri foofu li nga xamante ne mooy mooy mooy moo dëkk ci jéeri ci géej gi ñu dëkk ci géej gi niñ gënee bëri fuuf ñi dëkk ci jéeri ji maanaam ak xeet yooyu te ñooñu noonu ci ay malaaka rek ñoo ëpp nit ñi ak jinne ñi maanaam ak ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yooyu yëpp eh, eh, lu ci bëree bëri alquran ak sunna rotal na ko mu am ci xeet boo xamante ne même bu fekkente ne alquran ak sunna rotal na ko waaye ni koy waxee daf ko da koo làq en fait eh, masalan am na malaaka bu tudd alqalam masalan am na malaaka tam bu tudd noonu maanaam malaaka yooyu nga xamante ne dañoo nekk ca kaw kaw maanaam ci bokk ci àlluuna yi pourtant alxuraan tudd na leen mais dafa nekk ñoo xamante ne xëy na euh, nit ñu bëree bëri du ñu xam ne ñii malaaka la ay ma ay xeetu malaaka lañ comme ñi nga xamante ne euh, noonu la waxee al na maanaam minal malaaykati ñooñu tamit ñu bëri bëri du ñu xam ne ay malaayika lañ comme bi mu naan euh, iblis. astakbarta am kunta minal aalina ndax da ngay rëy rëy loolu da nga wokk ci aaluna yi mooy ñi nga xam ne dañoo haut placé ci biir malaaka yi nga xamante ne ñooñu digaluñ leen woon ñu sujjóotal moom aadama alayhi salaam et que doomu aadama de toute façon ala xaalin mënu leen a xam ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ak ñoom ñoo tolloo ay mbir voilà euh, ak karubiyuuna yi ak seen ay classification maanaam xeet yooyu noonu nga xamante ne ñenn ñi alxuraan da leen a tudd ci anam gu leer ñenn ñi tudd leen te que Seydina Jibril Seydina Mikaayil Seydina Israfil ak Seydina Azraïl alayhim salaatu wassalaam ñoom ñooy chefu malaakay mais suuf que ni ñu bu ñu nekk ginnaaw bi ñu nekkee chefu malaaka yi itam nekkuñu ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi euh, maanaam du ñoom ñoo raw ci malaaka maanaam comme ñu bari ñu ñu foog ne Euh, que euh, ñoom ñii ñoo raw ci malaaka yi loolu amul maanaam ñoom ñoo féete kaw malaaka yi mais ki raw ci malaaka yi mooy ar moom alxuraan da koy tudd ar-ruuxu kooku même yeneen malaaka yi yëpp ci moom lañ génnee moom mooy seen kilifa ñoom ñëpp mooy seen chef voilà et moom ci boppam maanaam moom moo moo yor dëgg-dëgg euh, maanaam moom mooy seetu ye ruux yenent bi sallallahu alayhi ci biir malaaka yi mooy naan wa kadhalika awhaynaa ilayka ruuhan min amrina ak quli ruux min amri rabbi voilà ak ruuxu boobu mooy kooku euh, euh, voilà mooy tra maanaam dëgg dëgg dëgg dëgg yenent bi sallallahu alayhi ni mu nekk al insaanul kaamil am yenn mooy mooy nit ku mat ki ruux boobu nag noonu la nekkee ki nga xamante ne moom tamit moom moo mat ci malaaka yi voilà et que borom bi subhaanahu wa kooku rek lay waxal te kooku rek lay jox ordre ñeneen ñi ci des ñëpp borom bi lépp lu muy wax ruux boobu la koy wax parce que ruux boobu tamit dafa synthétiser dafa dafa dafa dafa kii alquran maanaam moo tax mu ne ko euh, wa kadhalika awhaynaa ilayka ruuhan min amrinaa maanaam nga xam ne ruux boobu moom ci jëmmi boppam dafa seen dafa dafa dafa incarnation alquran la maanaam moom mooy al ruuxul mudabbir maanaam àdduna bi moom moom mooy ki nga xam ne moom mooy l'administrateur suprême mooy esprit l' esprit administrateur voilà voilà kooku seetu yenent bi la sallallahu alayhi wa maanaam seetu ruux yenent bi la sallallahu alayhi wa moo tax bu yowmal xiyaamate moom dong mooy wax ñeneen ñi ci des ñëpp dañuy noppi comme ni alxuraan wax yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu safan laa yatakallamuuna illaa man azina lahu rahmaan wa qaala sawaaba moom maanaam malaaka yi buñ teewee ruux boobu dong moo am kàddu bis boobu nga xam ne ruux day taxaw moog malaaka yi safar def ay sàppe laa yatakallamuuna ñoom ñëpp duñ wax de illaa ba mu des man kooku nga xam ne azina rahmaanu yàlla wax na ko jox na ko ndigal moom la yàlla lay jox ndigal waqaala te moom moom buy wax sawaaban lay wax lu jub rek lay wax voilà nga xam ne moom mooy euh, malaaka yépp seen yéeg jëm ci borom subhaanahu wa ak seen wàcc gi ñuy wàcc tamit comme surtout laylatul qadr loolu tax laylatul qadr yi parce que euh, ruux boobu day wàcc moom ak malaayika yi ñoom ñëpp ñoom dañuy wàcc voilà ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam voilà ak njabootam ñoom ñëpp dañuy voilà dañuy dañuy dañuy teew maanaam loolu yooyu euh, par exemple ruux boobu borom bi subhanahu wa ta'ala tudd na ko ci alxuraan euh, sauf dañ koy jaawale Euh, ruuxul amin bi nga xamante ne moom mooy sayyidina Jibril alayhi salaam moom mi nga xam ne moom nag mooy wàcce alquran nazzala bihi ruuxul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisaanil arabiyyin mubin dañuy jaawale ruuxul amin ak ar ruuxu bi nga xam ne moom mooy ar ruuxu kooku moom ar ruuxu beneen malaaka la naan tanazzalul malaa'ikatu war déedéet ruux boobu la. ñu bari ñu jublu. Ah, ruux ruux boobu la. Ah. parce que moo tax moo tax loolu moom mooy spécificité wu laylatul qadr mooy la fait que ruux boobu day wàcc. te ruux boobu am na ci ronam yeneen xeetu malaaka yoo xamante ne ñooñu kenn ku ci nekk. Euh, da ngaa waaw te ñooñu ñoom ñooy na comme nuun comme alqalam am na ku ñu tuddee al mudabbir ak al mufaddal maanaam ñooñu nga xamante ne ay xeeti malaayka lañ yoo xamante ne euh, kenn ku ci nekk dafa am euh, maanaam spécificité yu bari bari yoo xam ne moom nga jago ci biir malaayka yi am na tamit ñeneen. maanaam as asamaan bu nekk tamit am na si ay chef ci malaaka yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk xataa malaaka këru bi yow yi sax ñoom ci seen bopp dañoo am ay groupe dafa am ñoo xamante ne masalan ñoom dañ maanaam këru bi yow yi li ñu li ñu espécifier wu mooy le fait que euh, ay muhayyamuna lañ maanaam euh, nan laa ko mën a waxee dañoo gëlëm ci bëgg bi ñu bëgg yàlla dañ ci gëlëm jeex tàkk. ci leeru borom bi subhaanahu wa taala ñenn ñi nga xamante ne dañuy taxaw ñoo ñoo gën a dëgër nga xam ne dañuy taxaw rek jàpp voilà di contempler borom bi subhaanahu wa taala voilà ay turam ay meloom voilà ñeneen ñi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy sujjóot ñoo ñoo gën a sax ci ni ñuy jaamoo yàlla am ñoo xam ne dañuy rukkoo ci ñoom am ñoo xam ne dañoo daanu noonu rek mënuñu sax yëngatu. voilà am na ci seen biir am nañ ci euh, euh, téeméer yoo xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy kilifa yi maanaam ñoom ñoo ci gën a mag ñoom ñoo yor drapeau yu mag yi ci ñoom ainsi de suite maanaam ay groupe lañ voilà am na ci juróom-ñaar tamit ñoo xamante ne ñoom ñooy euh, borom martaba yu kawee ci ñoom te ñooñu noonu am na ci kenn ci ñoom koo xamante ne moom mooy Abdullah maanaam kooku nag moom ak ki nga xamante ne ci biir nit ñi fii moom mooy xutbu zamaan bi maanaam ñoom ñoom ñii ñoom ñoo tolloo ñoom ñoo bokki mbir maanaam comme quoi ma ay ay ay spécifique ay dañu bëree bëri lañ voilà wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa waaw waaw waaw ruux moom may la déedéet du loolu maanaam euh, c'est que xam nga alquran bi borom subhaanahu wa daf ciy wax mais day wax ak ñi nga xamante ne euh, nit ñu bari bari maanaam kenn ku ci nekk danga ci maanaam terewul nga wax ci li nga xamante ne moom mooy li nga xam ak li nga xamante ne moom nga gis ne moom moo jub moom mu am ñi nga xamante ne ñoom ñooy moo tax ñuy wax euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, def tafsir ak ñi nga xam ne ñoom ñooy def ta'wil maanaam euh, ta'wil mooy da da ngay interpréter da ngay gëndale mais loolu mi ngi amee ci loo xamante ne dañuy wax ne tafsir ak ta'wil benn la mais sauf que teqantal bi dëgg-dëgg mooy ne tafsir moom mooy leeral li nga xamante ne maanaam moom dafa tegu ci lu leer loo xamante ne sikki sàkk nekkul ci ne mbir mi nekkul leneen lu bokk teg lii am li nga xamante ne moom mooy ta'wil mooy gëndale boo xoolee euh, mooy interprétation boobu nga xamante ne moom la nit ñi di mën a def ci aaya yi sauf que loolu noonu wuute mën na cee am gis-gis yu wuute mën na cee am ay niveau mën na cee am voilà yu bari maanaam mënuñoo jël tamit alxuraan bi ñu am ñoo xamante ne dañ naan ñii ñoom ñoo ko moom ñeneen ñii ñoom nu amuñ ci dara walla dañu war a noppi wala yooyu noonu loolu mënuñu ko wax ci alquran parce que alquran borom subhaanahu wa ta'ala dakaa wàcce mu nekk téere bi nga xamante ne euh, moom lay leerale hmm, euh, moom lay leerale mboolem li nga xamante ne hmm, euh, voilà moom moom moom mooy li ci li mu li mu wàcce ci yeneen temps bi moom la bëgg tamit doomu aadama yi maanaam di ko jëfandikoo mu nekk li nga xamante ne moom lañ moom la leen jàngal kon waruñu voilà waruñu waruñu ko gàllankoor kenn waruñu ko tere kenn waruñu ko soreel kenn itam voilà mooy téere borom bi subhaanahu donc mënuñu bu bu ñu bis bu ñu toogee ne buñ ci bu ci kenn waxati rek. Hmm? voilà bu ci kenn waxati bu ci kii ñi ci wax xamuñ ci dara wala yooyu rek loolu day daal di indi beneen problème boo xam te ne muy gën a rëy mboolem xeneen yeneen xeeti problème yi nga xam ne moom lañ ciy raw li ñu mën a wax rek moom mooy xam nga ku ne comme masalan ar-ruhu Seydina Jibril alayhi salaam li mu wax tamit na ci lu mu tegu parce que Seydina Jibril alayhi salaam moom ci boppam ruux la voilà maanaam moom ci boppam mënef na ko tuddee ruux waaye Euh, mais dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg euh, ruux boobu ruux moom y say Seydina Jibril sax mooy ruuxul amin ak ar ruuxu bële te ruux sax dañoo wute am na ar ruuxul azam am na ar ruuxul mudabbir maam ba tey yooyu yëpp ay xeet yi yeneeni xeet lañ ba tey ay niveau lañ ci ci ruux voilà <laughs> ak ruuxul si tamit pourtant sayyidina Jibril alayhi salaam dañ koy wax ruuxul qudus mais borom bi subhaanahu wa ta'aala bi muy wax wa ayyadahum bi ruuxil qudus euh, euh, kii astaghfirullah euh, bi wax wax fële ci alxuraan maanaam ba tey bokkul ak sayyidina Jibril salaam voilà bi muy waxee par exemple yent yàlla Isa alayhi salaam bi mu naan wa ruuxun minhu sayyidina Jibril mooy ruux dañ koy wax ruuxullaahi moo ko dañ wax ruux Isa alayhi salaam ar ruux ah maanaam ruux la moom tamit dañuy wax tamit euh, kii euh, maam Adama alayhi salaam na wa nafaxtu fiihi min ruuhi ak maam euh, Adama kii nu mu tuddati yonent Yàlla Isaa sax mu ne innamaa mathalu Isaa inda Allaah xalaqahu min turaab summa qaala lahu kun fayakun maanaam ruux ne ah, ba ci ruux doomu Adama yi dañ leen di wax ruux ruuxu mbindeef yi yeneen yi ci des yëpp dañ leen di wax roox mais ñoom ñëpp duñu benn maanaam benn bu ci nekk dafa am lu tax ñuy wax ak fu tax ñuy wax maanaam loolu moom moo tax euh, yooyu yëpp après il faut que rek nga xàmmee leen ça veut pas dire que nag ku leen xàmmeewul lépp lu mu wax du noona mais mën na am lu jaxasoo ci lu mu wax mën na am lu ci wér mën na am lu ci ñàkk wér waaye euh, maanaam comme lu wér li de maanaam ci mbir mi ci boppam du nekk faux du nekk lu dul dëgg totalement maanaam du nekk lu dul dëgg totalement euh, kon ala kulli xaale euh, ala nañ bàyyi ku nekk ci kii bi mu mu waxee al ci alquran li nga xamante ne loolu la maanaam mooy fi niveau mu waxee noonu rawatina ne masalan ki nga xamante ne moom mooy. Euh, ki wax ne maanaam malaaka yi dañuy wàcc ak Seydina Jibril alayhi salaam par exemple dëgg la parce que Seydina Jibril dina wàcc voilà bu waxee loolu da nga xam Seydina Jibril dina wàcc asalaam ah du dëgg malaaka yi nañu ah, Seydina Jibril dina wàcc alayhi salaam sauf que euh, boo xamee dëgg mbir bi di nga xam ne ruux boobu muy wax ak Seydina Jibril dëgg-dëgg sax du benn. voilà voilà am na tamit sax beneen ruux beneen kooku sax keneen la koo xamante ne dañ kaa euh, moom la ñu boole xutbu yi maanaam xutbu yi am na benn malaaka bu ñuy àndal kooku tamit keneen la maanaam rek maanaam pour rax rek ne euh, euh, mbir daa bari ay voilà dafa bëri ay ay ay niveau dafa bëri ay affaire koi voilà yoo xamante ne kenn ku ci nekk masalan comme li li nga xam ne noonu lañ ko xamee mooy ne alxuraan am na ñoo xamante ne maanaam euh, dafa am maanaam aaya bu ne wala kàddu gu ci nekk daf ci am maanaa zahir ak maanaa baatin te yooyu noonu am nañ benn bu ci nekk maanaa baatin ainsi de suite ba muy juróom-ñaari maanaa yu ci biir te loolu bu dee boobu baat bu nekk la maanaam moom mooy kon ki nga xamante ne maanaam zahir bi nu ñu ko tere ne ko waaw yow moom na waxee maanaam zahir bi mu xam voilà rawatina ne loolu moom moo lu ci ëpp awaam yi maanaam ci ëpp maanaam zahir bi moo leen concerné saa yi bëggee soo soo soo leen jógee pour dem julli ji da ngeen di dem ngeen jël ndox ngeen raxas kanam ngeen voilà ngeen jàpp daal maanaam loolu maanaa la boo xamante ne moom maanaam bu accessible la ci ñëpp te lu ñu wax la te ñépp mën nañ koo xam waaye est que aaya bi boobu maanaa rek la am déedéet comme niñ ko xamee am na maanaa bu feeñ maanaa bu nëbbu maanaa bu gën a nëbbu bu gën a nëbbu encore alxuraan géej la géej la goo xamante ne ay xaqaayiq yu dul jeex ñoo ci nekk ay secret yu jeex ñoo ci nekk ay xam-xam yu dul jeex ñoo ci nekk mboolem xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñooy xam-xamu yenent yi alayhi salaatu wassalaam ak xam-xamu nitu yàlla yi yëpp ñu ngi ci biir alquraanul karim bi loolu moom moo tax Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu doon wax naan soo bëggee xam xam-xamu ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi yëpp maa ngi lay dénk alquraan ndax ci la xam-xamu ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi yëpp nekk moom ci boppam moom mooy ndey ji xam-xam yi waxuma la alquran ba li ci des yëpp lépp alquran yëpp mais soo sooratul fatiha moom mooy umul kitab moom mooy ndey ji tiiri ji te umul kitab mooy euh, tiiri yàlla bi nga xamante ne maanaam tiiri yàlla bi nga xamante ne moo dajale mbooleem xeetu xam-xam yi mais bi mu dajalee xam-xam yëpp dafa nekk loo xamante ne euh, kii ñoo fa nekk maanaam germe yi germe xam-xam yëpp ñu ngi fa ci benn ci géeju xam-xam boobu nga xamante ne dara spécifié wul par rapport ak lenn mi ngi mel ne tey daa daa encre encre bi maadaama cappoo ci ba bind daa maanaam xam-xam bi spécifié wu ci biir yow maanaam génnee ko te loolu ci mboolem xam-xam bi mooy faatiha mooy ummul kitab alquran bi yëpp alquran la nii mais faatiha rek moom mooy ndeyam mooy ndeyam mboolem xam-xam yi nekk ci sootu ci alquran yëpp ci faatiha bi lañ génnee voilà te téere bi ci jëmmi boppam mais téere bi yëpp yëpp yëpp yëpp ci jëmmi boppam lenn la ñetti xaraf ñoo ko composé alif laam mim mu ne zalikal kitaabu alif laam mim boobu mooy téere bi ànd ak loolu yëpp <laughs> ah léppi alxuraan mi ngi ci alif laam mim boobu ah te faatiha mooy ndeyam lépp faatiha maanaam borom subhaanahu wa mboolem turam yi meloom yi ba ci turu yàlla bi gën bee mag ci faati la ne nekkul feneen maanaam ci faatiha ci la lépp nekk. ci la lépp nekk faatihaatul kitaab. mboolem xam-xam yi yu nëbb yi ak yu feeñ yi yëpp ci faatixatul kitaab yi ñuy jàng ci la nekk du beneen faatixa bu spécial bu kenn ñeneen yor de déedéet bii la bii nii mooy bi bi ñuy jàng ñun saa yi ñuy julli boobu la borom subhaanahu wa ta'ala ci la lëf lépp lépp ci la ko def mooy sóoratul faatixa bii voilà te ummul kitaab am na beneen spécificité bu mu am mooy ne mboolem dogal yi yàlla dogal ci ummul kitaab la ne te mooy faatiha bi tamit maanaa ku xam faatiha bu yor fa ku yor leneen dara parce que lépp ngi ci faatiha li Seyd Abdul Karim al Jili wax radiyallahu anhu mu ne dafa gis bor maanaam euh, ni nga xamante ne dafa maam ci incarnation sóortu Fatiha maanaam da cee xamee loo xamante ne maanaam dafa gis ni nga xam ne dëgg-dëgg borom bi subhaanahu wa maanaam ne ni mu nekkee maanaam ak zat ak juróom-ñaari melo yi muy sab'ul masaani maanaam juróom-ñaari melo yi nga xam ne maanaam ni ñu taxawee ci nekk-nekk ci azar maanaam faatixa ni mu nekkee maanaam ne ñu faatixa taxawee loolu nga xamante ne lépp la dajale waaw te loolu yëpp mi ngi ci bismillahir rahmanir rahim te lu nekk ci bismillahir rahmanir rahim bi yëpp mi ngi ci baa bi mais la fekk que suuratul mën a làmboo loolu yépp am na ñoo xamante ne maam nit ñi dañ ciy ëppal te xam-xam mais loolu mais du tax ñu ne comme Samba yow sa xam-xam ci lii lay am yow waru wax ci Fatiha. yow dem ba yow mi gën a néew xam-xam moom yow waxi nopp mbir mi maanaam mënta deme noonu te lenn moo gën a yéeme mooy baqara suratul baqara reproduction wu fatiha la sauf que maanaam reproduction bu gën a yaatu la rek maanaam bu gën a rëy gudd maanaam en fait comme comme genre kii la quoi cascade moom dañ kaa gën a dañ kaa développer rek quoi mais mais Baqara Fatiha la mooy ñaareelu Fatiha te pourtant Fatiha ci la Baqara génne mais gis ngeen ni Baqara toll ak ni Fatiha toll. voilà tolloowuñ du tout al Baqara. voilà hmm? mooy cosaan yi cosaan yi voilà cosaan yi <laughs> mooy nak nak wu rëy wi nga xamante ne <laughs> moo dajale cosaan xam-xam yëpp wala moo leen dajale moo tax sa kii yeneen ci saa sama amoon na benn sët bu tuddoon noonu Muhammad al-Baqir nga xamante ne moo dañu ko mooy daa reen di xam-xam fees ko comme ni ñuy rayee nag fees ko ba nga xamante ne day dellu ci origine mbir yi cosaanu mbir yi nga xam ne moo xoolee suratul Baqara cosaan yépp lañ ci développé voilà cosaanu nit ñi nan lañ tàqali koowee maanaam ñi gëm yéeféer naafeqi cosaanu mbindee fi doomu aadama maam aadama muy cosaanu mbindee fi nan lañ maanaam voilà ñu développé ci histoire maam aadama nan la tàmbalee mooy cosaan bi ah ñu dellu ci àtte euh, yi cosaan yi julli yi woor koor aju Makka cosaanu lislaam ni muy tasaaroowee xeex bi attey xeex yi cosaanu kër famille nan lay deme mooy attey sëy attey fase cosaanu nit ki dundam nan lay demee nan la ko war a gérer ba lépp baax mooy atte yi jëm ci wàllu njaay ak jënd ci riba ak yu mel noonu maanaam saar bi ci cosaan yi la départ yenent yi yenent yàlla Muusa ah waa histoire yahuud yi voilà mooy mooy ni ñu dund ñun fan la lan lan fan la lépp jóge yahuud yi nasaraan yi ak jullit ñi ainsi de suite voilà voilà mais boo jëlee saar bi dëgg dëgg dëgg maanaam boo xoolee daa ponk l'islam yëpp wax waxtaan nañ ko ci saar boobu ponk l'islam yëpp voilà ak ak tamit société yi nan lay demee nan la war a évoluer nan la war a nan lay avancer voilà xale yi waaw sëy ak xale yi aussi lépp lépp lépp la ci leer lépp lépp la ci leer voilà xeex bi lu baax ak lu bon di xeex mag euh, kii euh, ñi dund maanaam maanaam ñi nga xamante ne ay ñu bari ñu doon ñu dee ba pare yàlla dundal leen am na ci ay ay ay xisaar mooy ki ki yent yàlla Muusa salaam Seydina Usayr salaam euh, ñi yàlla waxoon ne muutu summa ahyaahum dee leen topp mu dundal leen maam Ibrahima alayhi salaatu ak piccam yi voilà xeexuk yent yàlla Daawuda bi alayhi salaam maanaam jaaluta ak taaluta voilà moom saaru saaru alxuraan doon jëlee benn bu ci nekk noonu lay voilà moo tax baqara sax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg tekkeem mooy cosaani mbiri mooy les les les originalités ndax boo jëlee xabru xabru mooy bàmmeel xabru xabara mooy mooy suul na bàmmeel mooy finalité finalité yi mais soo ko inversé ngay am baqaar mooy cosaani Hmm? nekk raqaba nekk aqraba voilà mooy jegeñe na jegeñal na voilà voilà bon alors que xam ne luñ bëgg a wax ñun luñ bëgg a wax lenn kese la mooy ne alxuraan maanaam ku ne baqara nag lay tekki effectivement nag la mais nag bi nga xamante ne moom day jur di joxe di génne di produire parce que mooy original la mbir yi day joxe yàpp day bay ah, day joxe meew te meew mooy cosaanu dund loolu baqara nag bu nag bu jigéen bi moo koy def mais bu dee saw comme mi ngi jógee ci saara loo xamante ne day day day day day tasaaroo rek du jur dara du jur dara moo tax saar bi tudd sawru mais baqara même ki wax loolu ne baqara loolu lay tekki ba ba tey dañ koy dañuy wax nga dëgg parce que alxuraan bi maanaam mënuñu bañ ñu am ay maanaa yu wute te mënuñu bañ première sens yi ak sens bi nga xam xamante ne moo accessible ci awaam bi loolu mënuñu ko bañ maanaam fokk dañuy nangu loolu beneen bi kay lañuy xool sax ndax wér na wérul mais bu njëkk bi moom dañ ko war a nangu ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa wàcce alquran comme ni nga ko waxe bi lisaanin arabiyyin mubin ci làkk arab boo xam ne bu leer la voilà qur'aanan arabiyyan ghayra dhi iwajin alqur'aan la boo xamante ne ci arab bu leer la bu amul dëngte ndëng-dëng amu ko voilà même bu fekkente ne dëxëñ na ci ay mbóotam yu bari bari te dalil bi gën a mag bi wane ni borom subhaanahu wa ta'aala aaya saaram bii daf ci dëxëñ alxuraan bi daf ci dëxëñ ay mbóot yu rëy mooy jëmmi la fet ko faatiha xam nañ ni moom mooy ndey téere bi voilà te awaam ni buñ gisee faatiha buñ ci jàng lu dul loo xamante ne ci une minute lañ koy liir loolu lañ ci xam loo xam ne ci al-Bikri radiyallahu anhu toog na deux mille cinq cent jotaay yoo xamante ne benn bu ci nekk daf doon toog di leeral tomb bii nga xamante ne moo nekk ci suufu baa bi te parewutu koon voilà mais beneen dalil bi wane ne loolu am na boroom subhaanahu wa ta'aala daf cee dëxañ dëgg dëgg ay xam-xam yu wuute mooy xaraf yi nga xamante ne ñoom ñoo tàmbale yenn saar yi te mënuñu ne xaraf yooyu amuñu sens amuñu maana tekkiwuñ dara dañ koo teg noonu rek maanaam mel ni maanaam noonu rek déedéet te borom subhaanahu wa ta'aala saa yu ko waxee da ngay gis danaan tilka wala zalika maanaam wala boog léeg-léeg mu wax kitaabu noonu rek wala yu mel noonu loolu mooy wane ne am na am na am na maanaam secret wu téere yi alxuraan bi ñu ngi ci xaraf yooyu léegi nag bu ñu wuutee noonu ak bu ñu nekkee ci biir téere bi maanaa yi mu am maanaam bu ñu nekkee ci biir benn saar par exemple alif lam ak alam tarake alam boobu ñaar yooyu duñ benn bokkuñu ay sens te bokkuñu doole itam bokkuñu ay maana itam voilà maanaam comme quoi yàlla ay mbirum dafa yaatu te alxuraan dafa rëy te dafay wax ak ñépp dafa universel maanaam te loolu mooy universalité alxuraan noonu lay waxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu lay waxe maanaam mooy dañoo am maanaam seen discours dafa am universalité universalité boobu mooy lan mooy day jël benn baat benn kàddu benn wax mu nuru lu simple accessible ñépp mën ko dégg ku nekk mën cee jàng mais ginnaaw loolu yépp ku nekk selon niveau bi nga toll nga mën cee jàng lu gën a xóot te pourtant benn wax rek la loolu mooy jawaami'ul kalim te loolu moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam rek lañ ko jox ci biir yenent yi alayhi salaam loolu moom moo tax jawaami'ul kalim spécificité wu muhammadiyuuna yi la muhammadiyuuna yi ñoo ko am maanaam ñoom ñoo am kàddu goo xamante ne Euh, niveau boo mën a ne di nga mën a comprendre la muy wax maanaam képp koo xamante ne kàddoom kenn du ko mën a comprendre lu dul nga yegg ci yenn niveau yu kawe yi mooy kooku du Muhammad yu Muhammad yu mooy koo xamante ne kàddoom niveau boo mën a tool di ko comprendre mais plus sa niveau di yéeg plus kàddu gi di am sens ci yow. voilà moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme dañ ma jox ooteetu oh, bi jawaamil kalam te loolu daf ko boole ci yi nga xamante ne joxuñu ko benn yenent alayhi salaam avant moom voilà mooy kàddu yoo xamante ne day day day mën di tuuti ba pare totaliser maanaa yi yépp voilà la synthèse des paroles ñu ko mën a waxee voilà te alquran noonu la waxe alquran xool leen ko fi mu toll tey saaru alquran bu ñu fi mënti wax ñëpp kenn ku ci nekk tey boo déggee arab rek dina am loo ci xam dina am loo ci comprendre comme la ma waajo waxoon <laughs> dañu sama voisin la woon quoi dafa am day ñëw dafa ñëw ne ma de moom daal dafa dem naafila ji ci koor gi quoi mu ne mais am dafa am ndaw su ko su ko doon ñëw voilà ndaw si daal da da ñëw sonal ko mu ne ndaw si dafa ñëw sonal ma voilà nee léegi nag moom muy nekk ak moom ci néeg ci këram quoi ci néegam voilà mu ne mais affaire boobu dafa da ko doon metti quoi mu ne parce su demee ci naafila bi di dégg imam bi tari alxuraan day dégg yàlla buggul naafeq yi yàlla day dàngam ñi saay-saay yi yàlla day maanaam yàlla bëggul tooj maanaam affaire boobu moom da koy choqué te ne day toog sama toog sama ndig di jooy voilà ndax alxuraan ni muy waxee quoi voilà léegi mu ne ma mais ndaw si su ma nee ko dama lay bàyyi ndaw si ne ma bàyyi naa la ak yàlla léegi man nan laay def <laughs> léegi man nan laay def parce que tamit léegi ko def ah mais danga koy bàyyi bàyyi daal ak yàlla booy wax la ma ko yow yaa ngi dégg li yàlla di wax booba rek lan mu naan la bàyyi naa rek yàlla lii yow dégg li yàlla di wax mu naan waaye yow man kay loolu moo ma déranger jamono ji instant bi affaire bi da koo métti woon nag da nga naan bu demee ne waaw waaw bon j'entends là euh, euh, di euh, <laughs> voilà di wax ci naafeq yi quoi ak yooyu ne la man bu ma déggee li imam bi wax damay tiit quoi di di di li muy tari muy wax. parce que maanaam bi dafa dafa jege maanaam dafa jege maanaam du du du loo xamante ne day laaj maanaam nit ki jarul sax muy nekk nit ku muus torop pour mën a xam ne. alxuraan bii lii la wax boo defee lu baax da ngay am lu baax boo defee lu bon lu bon moo la ciy fekk boo moytuwul ak yu mel noonu waaw moo tax yooyu yooyu ay kii la quoi maanaam mbir la yoo xamante ne yu yu yu yu mat a yu yu yu mat bàyyi xel la. Hmm. dégg nga kon euh, ñu dellu si waat par rapport ak euh, voilà malaayka yi maanaam malaayka yi ay mindeef lañu yoo xamante ne dañoo dañ leen bindee leer mais dañuy mën a jël forme yi nga xamante ne moom mooy forme doomu aadama yi dañuy mën a jël forme yi ñeneen ñi moo tax sax comme nii nga xam ne moom lay wax maanaam bisu bisu Badar maa ay kër tamit ay caractéristiques ay ay ay ay ay niveau lañ ay caractéristiques hmm, ay ay yu wuute lañ lañ ne voilà ba ci asamaan bu ci nekk tamit borom bi subhaanahu wa taala parce que par exemple am na ci beneen xadis bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne eh, lii de ci asamaan sangam la gis la jóg comme ci ñetteelu asamaan si maanaam malaaka boobu ci asamaan ñetteelu asamaan si la dëkk hmm? par exemple te loolu moom moom mooy mooy mooy wane ne maanaam mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam na leen bu baax a baax te loolu daa bokk ci al ulumul muhammadiyya maanaam al ulumul muhammadiyya ay xeet mooy xam yi nga xamante ne ko Yàlla Muhammad la mooy ay xam-xam la yoo xam ne borom subhaanahu wa daf kaa xamal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mu xam ko. mais ay xam-xam yu làqu la yu làqu la kenn ku ci nekk nag ci biir awliya yi maanaam solo niveau bi ngay am dafay am partie boo xamante ne moom nga ci am ci al-ulum al-muhammadiyya voilà xam-xam al-ulum al-muhammadiyya yëpp xam-xam yëpp 111 xam-xam lañ 111 lañ euh, yoo xamante ne. benn bu ci nekk dafa dafa dafa dafa dafa composé wu moom tamit ci ay xeeti xam-xam yu bari benn bu ci nekk ci 111 xam-xam yooyu dafa ay maanaam ay composition yu bëri la yoo xamante ne benn bu ci nekk composé na ci 100000 xam-xam ci 111 yi maanaam euh, comme tey bu ñu nee droit xam-xam la droit xam-xam la léegi day am droit pénal. loolu lañ koy wax droit civil hein droit des affaires hein droit xaw ma lan ak lan mais yooyu maanaam ay xeeti droit yu bare bare bari dañuy am ci benn xam-xam bi nga xamante ne droit la al ulumul muhammadiyya noonu lañ mel maanaam benn euh, maanaam xam-xam bu nekk ci ñoom dafay am ay xeeti xam-xam yoo xamante ne ñoom ñooy nekk ci biir mais euh, xam-xam yooyu nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci biir benn bu ci nekk yëpp yëpp nag yëpp ñu ngi ci alquran ak sunna maanaam boo koy wër yëpp dinga nga leen fekk seen cosaan ci alquran ak sunna sauf que dañ cee làqatu par exemple xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci malaaka yi seen catégorisation seen façon ak yooyu noonu mi ngi ci alquran ak sunna comme li nga xam ne noonu lañ ko junjee léegi nii par exemple tey di nga dégg borom subhaanahu wa wax nuun wal qalami wa ma yasturun nga déggee ci ne rek maanaam xalima bi muy wax mooy xalima bi nga xamante ne moom mooy bële alors que euh, euh, al qalam ci boppam tur la sax ci turu malaaka dafa am malaaka bu tudd noonu nuun tamit kenn la ci malaaka yi et pourtant am na ñeneen maanaam mm, ki leen chefu mooy ar ruux par exemple am na yeneeni xeetu malaaka yoo xamante ne euh, ñoom dañuy bind mais lan la ñuy bind ma yasturuna comme par exemple bu ñu xoolee an-nazi'ati an naashitaati am na as-saabiqaati al mursalaati as-saafaati at-taaliyaati az-zaariyaati al-aadiyaati ak ñooñu yoo xamante ne ay xeeti malaaka la ñu bari borom bi pourtant wax na leen ci Alxuraan mais ñoo ñan lan moo aju seen mbir lan moo leen spécifié ban asamaan lañ ne ban niveau lañ nekk yii yépp ay xeeti xam-xam la yoo xamante ne. daa bokk ci al ulum muhammadiyya alquran wax na leen tudd na leen wax na seeni mbir sauf que nag xam-xam bi aju ci seeni mbir ak nan lan moo ci aju ak luy seen ak nan lañ mel lu ñu doxale loolu xam la boo xamante ne dafa bokk ci al ulum muhammadiyya maanaam loolu loolu lañ loolu lañ jublu ci exemple yi ci ne lépp day rotu dafa mi ngi ci alquran ak sunna mais sauf que nam ca nekke maanaam tey ku ne moom xamu ko mën nañ koo nangul ne ko xamu ko mais lan lañ war a man a bañ par contre mooy mu ne lii kenn xamu ko moom mën na ne moom xamu ko mën na ne ñi mel ni moom ñëpp xamuñu ko loolu mën na ko wax moom ak ñi mel ni moom ñëpp xamuñu ko mais li mu mënta wax mooy kenn xamu ko voilà euh, te bu ñu ko xoolee am na malaaka yi nga xamante ne ñoom dañuy jéggalul maanaam dañuy jéggalul borom sax dañuy jéggalul nit ñi saa su am na malaaka yoo xamante ne par exemple dañuy wër jotaay yu mel ne lañuy wër borom bi loolu la leen wàcce yooyu yëpp ay xadis wax na ko mais ñooñu lan mooy seen caractéristique nan lañuy mel lan mooy seen mbir et cetera malaaka yoo xam dañuy tàllal seeni laaf am na malaaka yoo xamante ne nit ki buy dem di jo dem jotaay boo xam ne dafay sàkkoo xam-xam malaaka yooyu ñooy ñëw def comme ay maam seen laaf yi def ko comme tapis rouge ci yoonu fi fi waaji jaar yëpp yooyu ay xeetu malaaka lañ al sunna wax nañu ko mais xam-xam yi aju nag ci ñooñu ak seeni mbir hmm, mais mais Euh, loolu dafa bokk al ulum muhammadiyya alquran wax nañu fukki malaaka ak juróom-ñeent yu tudd az-zabaniyya ah falyad'u naadiyahu sanad'u az-zabaniyya te az-zabaniyya yooyu ñoo fukk ak juróom-ñeent yooyu ah voilà ah ci sourate Mudaththir wa ma ja'alna ashaabal naari illaa malaa'ika wa ma ja'alna lakum illa fitnatan lillazina kafaru ah, alayha tis'ata ashar tis'ata ashar fukki ak nag fukki ak juróom-ñeent xam tur bi lan lay jariñ ak nan lañ koy kiiwee nan la nan lañ koy euh, jëfandikoo ak yeneen ak yeneen loolu daa bokk ci xam-xam yooyu maanaam nit nag mën nañ koo may mu ne man de xaw ma turu fukk ak juróom-ñeenti malaaka yooyu xaw ma leen te xaw ma itam maanaam xam seen tur lu muy jariñ mais mënta taxaw ne euh, amul maanaam yàlla lim bi rek lañu dox mais kenn xamul turam kenn xamul seeni tur loolu moom moom nit ki mënu ko wax lu tax parce que dafa bokk ci al maanaam xam-xam yooyu nga xamante ne maanaam daa nekk ci alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ah maanaam yooyu al ulum muhammadiyya noonu la mel aqtaab euh, yi nag xutbu yi ñoom am nañ ci soixante onze soixante onze xam-xam ci al ulum muhammadiyya comme comme li mu alif lam mim fàtte comme li mu alif laam mi hmm? euh, mais maanaam li yéeme gis nañ bi ñuy gis euh, ci kitaabu zakat ci zakat zakat asakay nag maanaam le fait que ni sax maanaam trente quarante maanaam trent 30 40 1 maanaam alif laam miim hmm? la alif 1 la laam 30 40 miim miim mooy 40 maanaam surtout affaire amul lu ci nekk hasard amul maanaam ay xam-xam yu dul jeex ñoo nekk ci ginnaaw loolu yëpp sauf que ay ulum muhammadiyya waaw cent onze yi nag yi ñuy wax nii benn bu ci nekk am cent mille xam-xam yu ci nekk maanaam tur benn bu ci nekk tur bi tur yi yi rek ñoom ñoo ko xam maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo am accès ci xam-xam yooyu ñoo ko xam waxuma laaj nag maanaam li nga xamante ne moom moo aju ci lan maanaam ci contenu bi voilà waaw tey bu ñu nee mathématique xam-xam la ñu ne arithmétique ci la dugg géométrie ci la dugg algèbre ci la dugg si euh, euh, si systémétrie xaw ci la dugg euh, naka équation dif probabilité statistique fonction yi yooyu yëpp ñu dugal ko ci biir mathématique maanaam jëmmi mathématique bi la gaa yi dul xam waxuma la maanaam buñ tey buñ doon wax lan mooy fonction lan mooy équation différentielle lan mooy probabilité lan mooy statistique lan mooy voilà duñ ko xam te pourtant alxuraan ak sunna yëpp wax nañ ko maanaam loolu daa bokk ci li yéeme mooy le fait que alxuraan ak sunna di ci nekk di ci wax ba pare mu wëlbati ko laaxal voilà voilà tey bu ñu jëlee exemple yenn mbir yoo xamante ne léeg-léeg yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu naan ah lii lay bu doon nangam de nii lay demee bu doon nangam de lay demee maanaam loolu voilà voilà comme Seydina Omar dafa doxale ne leen radiyallahu mu ne ko ah, bu doon Seydina Abu Bakar de nii lay demee radiyallahu par exemple wala yu mel noonu quoi maanaam loolu jëmmi loolu ami bi moom du ci gis dara lu dul ne yenn ci saa sax xëy na yàlla dakaa xamal rek ne ko voilà bu doon Seydina Abu Bakar la radiyallahu nee lay demee wala mbir mi demee na nii mais bu doon bu doon neneen nee lay demee alors que loolu ci jëmmi boppam xam-xam la tudd xam-xam la mooy an mu maalam yakun walaw kaana kayfa yakun xam-xamul loo xamante ne amul waaye bu amoon nan lay ame voilà xam-xam boo mooy loo xamante ne amul ok nga xam ne déjà que ni amul mais su amoon nan lay amee voilà voilà comme walaw yu aaxizu naasa bimaa kasabu maa taraka ala zahriha min dabba pasalam yàlla su doon jàppee lan nit ñi li ñuy jëf kon du bàyyi ci kaw suuf si benn dara luy dukkat maanaam jàppewul kenn dara jàppewu leen dara looloo tax mu bàyyi leen mais su leen doon jàppee dara comme que defu ko loolu amul mooy jàppewu leen mais su leen ko doon jàppe nag ak law kaana fiihimaa aalihatan illa allah la fasadataa suñ amoon fii ñaari yàlla yu bokk ak yàlla kon àdduna bi waa asamaan si suuf si dañuy yàqu maanaam loolu ci xam-xam boobu lay dugg maanaam mooy la mooy àdduna bi benn yàllaa fi am ñaari yàlla am loolu amul mënta ne mais loolu su amoon nan la nara dema nan la nan la mbiri naroon na demee su fekkonte ne loolu am na mooy xam-xamu loo xamante ne amul waaye nag su amoon nan la mbir yi demee maanaam yooyu lii exemple la am na tamit beneen comme an nisab mooy rapport yi voilà le fait mbir yi nekk loo xamante ne day évolutif mooy comme yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu joxee sa sayyidatu Barira radiyallahu anha ñu jox ko sarax yenent bi sallallahu alayhi wasallam jël sarax si tàndarma si lekk ñu ne ko sarax la mu ne moom la nekk sa sarax ci moom mais ñun hadiya la ci moom maanaam mooy mbir mi daa wëlbati maanaam moom sarax la ci moom dañ ko koo jox mu nekk sarax mais man bi mu ko jëlee lekk ko nekkatul sarax hadiya la mooy daa soppi mbir yi maanaam lu fekk muy mën di soppe mbir yi est mbir yi di mën di soppeeku di changer ay àtte wala mbir yi ne askanoo comme tey par exemple borom subhanahu wa ta'ala bi mu naan euh, muy boobu sax muy vrai sax mooy bi naan wataral naasa sukaara wa ma hum sukaara ak wataral arda jaamida euh, euh, wataral jibaala ah jaami ah tahsabuha jaamidatan wa hiya tamurru marra sahab yaa ngi gis doj yi montagne yi nga foog ne ñu ngi taxaw fekk ñi ngi daw comme ni niir yi di dawe loolu nisab la mooy rela mooy relativité waaw dafa am xam-xam bu tudd noonu tam mooy xam-xamu relativité bi nga gis nit ñi mu ne di nga gis nit ñi yow man xeexamate nga gis ay nit ñu ñu màndi maam yow boo leen di gis dañoo màndi mais yàlla ne déedéet màndiwuñu maanaam yow ci say bët danoo màndi alors que non la réalité mooy ne màndiwuñu waaye sa mbugalu boroom moo tax maanaam yii yëpp nag ay cosaan la yoo xamante ne borom subhanahu wa am na maanaam wax nañu xamal nañu ko maintenant nag il faut nga développer ko ah voilà maanaam développement bi léegi nag loolu moom moo moo jafe. voilà loolu nag moom moo laaj euh, initiation moo laaj jaar ci yoon bi tax nga mën cee yegg te mooy nekk muhammad yi voilà mais yooyu nag dañu bëri voilà léegi afraad yi ñoom ñoo ci am soixante-douze waaw ñun soixante-douze xeet lañ ci am waaw donc ñu ñu am foofu insha allah non jotaay bi di ñëw dinañu gën a kii ci dinañu yeggale ci kii yaakaar naa dinañ ko mën a jeexal sax ci wàllu malaaka yi maanaam seen tamasul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 loolu ruuxul qudus maanaam ci borom bi la subhaanahu wa ta'aala maanaam moom moo mooy mooy mooy joxe ruuxul qudus voilà kooku borom bi la subhaanahu wa ta'aala révélation bi nga xamante ne moom moo am maanaam moom lay joxe révélation boobu noonu maanaam esprit bi bi koy accompagner moo tudd ruuxul qudus voilà maanaam léegi ku donc solo angle bi nga xamante ne moom ngay xoole yent yàlla ay sa sa ci la ci mën a bokke wala déet voilà mais ruuxul qudus dëgg dëgg dëgg yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom lañ ko inspiré sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam Mm-hmm.